al-imaam al-haafiz an-Nawawi rahimahullahu ta'aala léegi nag mu teg ci beneen xadiis mooy xadiis mille trois cent cinquante mu ne wa an abi wa an abi amrin wa yuqaalu abu hakimin an-nu'man ibn muqarrin radiyallahu ta'ala anhu annahu qaala shahidtu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam idha lam yuqaatil min awwali an-nahaari akhkhara al-qitaal axara alqitaala xatta tazuula alcamsu wa tahubba alriyaax xatta tazuula alcamsu wa tahubba alriyaaxu wa yanzila alnasr rawaahu abu daawuda wa tirmidiyu rahmatullahi alayhima wa qaala xadiisun xasanun saxiix kon alimaamu alxaafidu an-nawawiyu rahimahullah moo ndil ñu beneen xadiis boo xam ne bu am am solo ñu ngi ci dernier virage <laughs> ñu ngi ci dernier virage ci baabu fadlil jihaad ñu ngi ci dernier virage ñetti xadiis ñu dese mooy bii buñ ko jàngee ñaara ñuy dese waaw allah mu ne wa an abi amr mu ngi jële ci saxaabu boo xam ne daa kantalam moo doon abu amr ah abu amr mu ne waaye wayu qaalu am nañu ne bon abu hakim la nag waaye nu mu tuddoon mu ne an nu'man ibn muqarrin muy an nu'man di doomi muqarrin saxaaba la anhu annahu qaala na shahidtu man de fekke ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam teewe naa ay xare idaa lam yuqaatil bu dee na xarewul min awwalin nahaari ci njaal beenu bëccëg gi ah mooy fi journée bi di tàmbalee début journée bi axara day yéexal qitaala xare bi hatta tazula shams ba ni jant bi di jénge Allahu akbar ni décliné wu wa tahubba mu daal di upp ar riyah muy ngelawu xéewal yi wa yanzil an nasr ndimbaluy borom bi tabaraka wa taala daal di agsi jaare mu jaare ko ci ngelaw yooyee nga xam ne ñooy upp allah mu ne rawaahu xadiis bi solo na ko abu daawud muy al imaam abu daawud ah al asijistaani rahimahullahu tabaaraka wa taala rahmataw wasaa waaye est-ce que moom dong ko solo ñu ne la déedéet ah mokkan wa Tirmidhi imaamu wa qaala mu ne ñoom ñaar rahmatullah alayhi ma saxiix imaamu Tirmidhi la xasanun saxiix saxiix hmm? eh, Allah <laughs> Allah xadiis bi eh, xaw ma nag al imaam ci at at at Tirmidhi euh, euh, al imam an-Nawawi rahimahullah bon euh, c'est vrai que mooy manoon na ne imaamul Bukhari soloo na ko de waaw waaw imaamul Bukhari soloo na xadiis bi ci guddaayam manoon na ne rawaahul Bukhari mais bon peut-être kaddu yi mu ci indi mais Imaamul Buxaari indi na kaddu yooyu mais ba comme yu waaw muy xadis bu gudd boo xamante ne nii Imaamul Buxaari kitaabul jizya baabul jizya wal muwaadaa ma ahlil harbi foofu la ko indee waaw mooy bon fekk al bo fekk point ci kii yu perse yooyu daa tuuboon quoi kenn kilifa la woon ci ñoom après mu tuub. hein après mu ne Seydina Omar dama moom mu mu daa ñëw daa mujj jóge foofu ñëw ci Seydina Omar nekk fa di ko di ko ne ko mustashiruka fi maghazi hadi ne ko léegi damay nekk sa conseiller di la jo di la xalaatal sama xam-xam dama am ci xare daal ak yooyu dinaa la ci dinaa ko mettre à disposition yeneen Seydina Omar ne ko am mooy Seydina Omar nekkee xalifa waaw euh, léegi bon euh, <laughs> muy wax ak waxtaan wu gudd la ko wax ah après euh, fekk stratégie de guerre ak yu mel noonu hmm? après daal diñ waxtaanee mook al-Hurmuzan dañ doon waxtaan lu bari mook Seydina Omar léegi euh, Seydina Omar daal di ñaax gaa yi ngir ñu waajal nag ngir dem xare ji nag ndax boobu Qaysar a ngi fi Kisra la dese tuusi ca Kisra ak Qaysar ngir ñu waali leen mën a nag songi nee na mu daal di e, daal di def mu jiite leen am Nu'man ibn Muqarrin ba ni nga xam ne ci la ñuy ñëwee ci suufu noon bi fi leen Seydina Omar digal ñu dem xare ji léegi mooy ca e, Kisra ca suufu Kisra léegi ki nga xamante ne moo fay toogal Kisra ah <laughs> ci province boobu génn ak li nga xam ne mooy arbaina alfan quarante mille waaw waaw léegi nag après ci la kiy jógoon seen léegi nag mu jóg nag ngir ngir tiital jullit ñi parce que non seulement yow imagine nga temps yooyu armée quarante mille personnes quand même <laughs> yow mais waxoon naa la gaa yooyu dañ doon bari parce que yow keroog keroog Mu'ta rek xoolal Mu'ta saway waxoon naa la ñoom lax mag jusaam ak satellite euh, euh, kii yi Euh, l'empire byzantin ñoom rek cent mille lañ woon Qaysar Hiraq lu jóge ne indi cent mille ñuy deux cent mille <laughs> ñii nag indi quarante fii moom amilu Kisra la moom euh, mu indi quarante mille léegi nag mu jóg ne ana euh, wax ki koy interpréter am ki koy interpréter am ki ko interpréter di ko sottil wax yi ci beneen kàllaama ne ko jógal nga wax ñoom ci làkku arab yow mi xam arab ne leen Euh, na kenn ci ñoom jullit ñii nara xareek ñun na jóg wax ak ñun al-Mughira ibn jóg waaw ne waa ji ne ko interprète bi ne ko na laaj na wax na laaj lu ko soob alhu léegi kilifaay perse yooyu doon tiital jullit ñi tam ñu war a xare ñoom nag ne leen nag hé ne leen yéen ay waxuñ leen sax man antum maa antum yéen ay ñan li yéen lan ngeen <laughs> Seynal Mughira ne ko ñun ay nit lañ yoon waaw <laughs> mu ne nahnu unaasun min al arabi kunna fi shaqaa'in shadiidin wa balaa'in shadiid namassu al jilda wan nawaa min al juu' wa nalbasu al wabar wa ash-sha'ra wa na'budu al shajara wal hajara fa baynaa nahnu kadhaalika idh ba'atha rabbu as-samaawaati wa rabbu al ardiin ta'aalaa dhikruhu wa jallat 'azamatuhu ilaynaa nabiyyan min anfusinaa na'rifu abaahu wa ummahu fa amarana nabiyuna rasulu rabbina sallallahu alayhi wa sallam an nuqaatilakum hatta ta'budu allaha wahdahu aw tu'addu al-jizya wa axbarana nabiyuna sallallahu alayhi wa sallam an risalati rabbina annahu man qutila minna saara ila aljanna fi na'iimin lam yara mislaha qatt wa man baqiya minna malaka riqaabakum <laughs> Allah <laughs> Seydina al-Mughira daa jóg bi mu waxee waa ji gars yi Perse yëpp a tiit <laughs> Seydina al-Mughira ibn Shu'ba daal di waaye ne maay man nii maay wax daal di jóg <laughs> xam nga moom bokk na ci araab yi ginoonu nuy xel moom al-Mughira dañ ko doon joxe sax misaal <laughs> al-Mughira ibn Shu'ba bi mu waxee l'interprète kilifaay romain yi non non non euh, Kisra yi kesrowe yi Perse yi ne ko laajal lu la neex mu naan ko yow yaay ñan ne wax ko sax yéenay ñan lin la yéen lan ngeen mu ne ko hé xam nga ñun lan la ñun ay nit lañ yoo xam ne ci arab yi lañ bokk premièrement suñu xam nga kon fan lañ jóge gis nga ñun dañoo nekkoon ci torox tànga bu tar waaw ak natt bu tar ñun suñu lépp a yéesoon ñàkk ñàkk gu tara tara tar boo xamante ne doon nañu yóbbu ñenn ñi ñun dañ doon xiif di muucu li nga xamante ne mooy deru deru deru deru deru gàtt yi ak tamit xooxu tàndarma yi dañuy lekk tàndarma wala léeg-léeg nga ñëw ku lekku ma sànni ko la ca des la muy néew néew nga jël ko di ko macc ndax lan minal ju'i ndax xeef ndax xiif waaye di sol yére yi nga xamante ne nii mooy ay yére la yoo xamante ne nii ci euh, euh, kii la mooy ci euh, deru gili mooy mooy karawu gili yi mooy suuf leen yooyu dañ ko doon sol quoi waaw mooy noonu lañ ko doon sole sans ñu koy traité traité bu baax ah ndax ñàkk ak ay ay karaw yére yi mooy comme der yi rek te doonuñ kon sax defar defar bu baax ba pare nekkoon doon jaamu garab yi ndax garab yi lañ doon jël di leen dëppalëg di leen defal lool naan yàlla jeeg esprit beeg nàngam wal xajar ak xeer yi nga xam ne moom lañ rangale woon naan ay hubal ak manaat ak isaafa ci naa lii lañ nekk woon ci ñun ak mbon bi ñu nekkee noonu nag boroom bi ci la yebale rabbu samawati wal ard ak suufi wal rabbul aradin waaw ta'ala kawe na zikru ak tuddam wa jallata màgg na azamatuhu ak màggaayam lan la yónni ilayna ci nun nabiyyan ab yonent boo xam ne min anfusina xanaa wax borom bi waxul laqad ja'akum rasulun min anfusikum billahi ahkay kon nag boo xam ne ci ñun la bokk xam nañ ndayam xam nañ baayam xam nañ baayam xam nañ ndayam mooy xam nañ fi mu soqeekoo mu daal di ñuy digal suñu yonent boo ba sallallahu alayhi wa sallam di ndaw yàlla di ndaw suñu boroom ñu daal di le xarit yéen ñii ñu mel ni yéen ñii yéen waa mbokki Kisra yi ba ni ngeen di jaamoo yàlla kese te ngeen génn ci seen jaamu ay safara su sell seeg caaxaan yooyu waaw <laughs> wala bu ngeen ko deful ngeen nangu nekk ci sous autorité jullit ñi ngeen di joxe li nga xam ne mooy impôt de capitula capitulation bi waaw muy impôt bi ngeen di joxe ngir ñu leen di assurer seen sécurité waaye ci suñu suufu ci suñu ron ngeen di nekk mu ne te suñu yonent boobu sallallahu alayhi wasallam daal di ñuy xabaare de ah ci suñu yonentu boroom message bu boroom muy alquran yi ñuy indil ak li mu bëgg ci ñun ci xadiisam yi wax nañu nag ci risaala ci ci ci ci message bu boroom boobu mu ñu doon dégtal di ñu ko xamal këni annahu man qutila minna këni képp koo xam ne faat nañ ko ci ñun bu ñuy xarit yéen ñii saara ilal janna day mujj dem àjjana fii naa yi na'imin ci xéewal boo xam ne nit masulu gis lu mel ni moom mukk waaye képp ku des ci ñun faatuwoo borom bi may la ngañaay xam nga luy xew a yéen ñii ma tiim yéenay nekk suñuy jaam ñoo leen nekk ñooy nekk seeni sang <laughs> bi am na al-Mughira waxee lii nag fa qaala Nu'man léegi le chef nag di am Nu'man ibn Muqarrin mi nga xam ne moom la Seydina Umar radiyallahu anhu taala radiyallahu anhu defoon mu jiite leen après nag ci la waxee ne rubbama ashhadaka allahu mislaha ma'a an-nabi sallallahu alayhi wa sallam falam yunaddimka walam yukhzik waaw walakinni shahidtu al-qitala ma'a rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam kaana idaa lam yuqaatil fi awwali nahaar intadara tahubba al arwaax wa tahduru salawaat voilà moom nii la ko ëndee xam naa ah, lii nii ah <laughs> lii la quoi xam naa lii moo tax imaamu Nawawi <laughs> indiwu ko ah <laughs> waaw. Ah. kon mu ngi noonee léegi mu ne après ci la jóge moom moo ci gàttal Seydina an-Nu'man ibn Muqarrin radiyallahu anhu mu ne amaana yonent bi ashhadaka Allah borom bi teewala la mislaha lu mel noonu ma annabi sallallahu alayhi wasallam lu mel ni xare bi ah mu ne waaye yonent sallallahu alayhi wasallam nekkoon na koo xam ne man fekke naa euh, xare ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam waaye daa nekkoon bu xarewul woon ci njaal beenu bés bi ba ci një bëccëg gi da doon xaar ba ni nga xam ne ci la euh, ngelaw yi nga xam ne ñooy yu xéewal yi di upp wa taxduru salawaat euh, muy jamonoy ñaan yi nga xam ne jamono ñaan jamonoy euh, nangu ñaan daldi julli toroxlu ci borom bi tabaaraka wa taala mooy wa tazulu shams voilà mooy jamono yi nga xamante ne <laughs> loolu la waaw ndax zawalu shams après ci rek euh, julli yu bari ci lay duggee waaw kon nag mu ngi ne waaw après ci la an Nu'man nag daal di woon ñaan après allahumma inni as'aluka an tuqirra ayni al-yawma bi fathin yakunu fi izzu al-islam wa dhillu al-kufri wa shahadatu li waaw thumma qaama thumma qaala inni haazu liwaa'i fatayassaru lil qitaal waaw après nag ci la jóge moom Seydina an-Nu'maan ibn Muqarrin ah mu ne ay sama borom daal di ñaan maa ngi lay ñaan tey ndam joo xamante ne nii nga seral sama bët ci ubbi goo xam ne tey lañuy ubbi réewu Kisra yii voilà boo xam ne da ciy jaare teddaange teraangaay l'islam ak toroxtaangay kéefër waaw te nga mayaale ma ci xare bi ak faar ma am ci ma darajaay martyr allahu akbar allah allahu akbar mu ngi noonu après keroog ci foofu lañ ko faate woon hmm? waaw xare bu metti ceeb la ji duma ñi nga xam ne ñooy eh, mbokki kisraaya wallahu taala gis nga xadiis bi nii la ko ay <laughs> Imaamul Bukhari indee léegi xam naa boo xam naa kàddu bi peut-être lii moo tax euh, mais gis nga mu ngi l'essentiel mooy wax na ko ci suuf euh, euh, léegi ñu gis nag ñi nga xam ne ñoom la nekkoon ñoom ñoo ko solo daal imaamu Abu Dawud ak al imaam kon ñoom nag indiwuñ ko comme ni ko Imaamul Bukhari guddale al imaamul Abu Dawud mu indi ko ci kitaabul jihaad baabun fii ay waqtin yustahabbu liqa voilà voilà te loolu moo ñuy defal suñu transition ak suñu ñëwaguñ ci sax mais euh, pour ñu xam ko ni mu tuddee bunt bi waaw fadlul jihaad yi am na solo lu jihaad mais ban heure la gën a approprié la jihaad gën a approprié euh, tàmbalee fa xare mu ne hadathana Muusaa ibn Ismaayil gis nañ ko sànk mu ne euh, Euh, moom mii moo jëlee woon ci moom Abu Dawud muy Musa ibn Ismaïl al-Hafiz al-Minqari at-Tabuzaki Abu Salama al-Basri génn àddina deux cent vingt-trois ñu ne deux cent vingt-six rahmatullahi alayhi qala mu ne haddathana Hammad gisoon nañ ko sànq même càllale bi nii la woon Hammad ibn Salama ibn Dinar al-Basri Abu Salama rahimahullahu ta'ala génn àddina la cent soixante-sept rahmatullahi alayhi qala mu ne banana Abu Imran al-Jawni mu nekk ñu xabaare kii keneen la nag bokkul ak comme jëlee woon doole Abu Imran al-Jawni di Abdul Malik ibn Habib al-Azdi rahimahullah ñi ne al-Kindi Abu Imran la siiwoon al-Jawni yu génn àdduna 123 am na wuute ba 129 wallahu ta'ala a'lam rahimahullahu ta'ala an Alqama ibn Abdillah al-Muzani mu jël ko ci Alqama ibn Abdillah al-Muzani di Alqama ibn Abdillah ibn Sinan ñi ne ah, mooy al Muzani al Basri la woon Basra la dëkkoon rahimahullahu ta'ala rahmatan waasi'a génn àddina lon son rahmatullahi an Ma'qil ibn Yasar moo ko jëlee ci Ma'qil ibn Yasar al Muzani Abu Ali ñi ne Abu Yasar ñi ne Abu Abdillah al Basri al Kufi hmm? Ma'qil bi moom siiw na ibn Yasar sahaaba la bu siiw génn àddina Euh, après année soixante yi am na nag ñu ne l'an cinquante six ab saxaaba la woon boo xamante ne nii hmm, jaayante na ca suufu garab ga bokk ci waa bay'atu ridwaan ndaw jaloore radiyallahu ta'ala anhu moom moo nettali hadis bi ne anna Nu'maan ya'ni Muqarrin ne an-Nu'man di an-Nu'man ibn Muqarrin ñii ne an-Nu'man ibn Amr ibn Muqarrin ibn A'idh Abu Amr ñii ne Abu Hakim al-Muzani rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a wa radiyallahu anhu génn àddina fi nga xamante ne mooy ci xare boobu lan 21 bi nga xam ne moom la imaamul Bukhari riwaayam bi doon wax rahimahullah qaala mu ne shahidtu mu ne an-Nu'man nee na shahidtu man de fekke naa rasulallahi ndawal yàlla sallallahu alayhi wa sallam idha lam yuqatil min awwal an-nahar bu dee xarewul ci njàlbéenu bëccëg gi axara al qitaal da doon yéexe xare bi hatta tazuula shams ba ni nga xamante ni nii ci la jant bi di daal di eh, eh, eh, dugge mooy bu ko defee waxtu julli jot te waxtu julli waxtu nangu ñaan la moo tax wa tahduru salawaat fee ci riwaay biñ gis bu imaamu al Bukhari yo rahimahullahu ta'ala rahmatan wahid wasi'a mu ne kon hatta tazula ash-shamsu wa tahab wa tahubba ar-riyahu wa yanzila an-nasr gis nga nii la ko al imamu Abu Dawud rahmatullahi alayhim daal di indi hmm? Allahu akbar ah. léegi kon imam at-Tirmidhi moo ci des rahimahullahu taala kanta al imamu Abu Isa Muhammad ibn Isa ibn Sawrata at-Tirmidhi rahimahullah moom i indi na ci benn partie indiwul comme ni ko sëriñam al imamu al Bukhari yu indee ci guddaayam da ko indi dajale ñaari parti ah mu tënk hadis mooy abwaabu siyari an rasulillahi sallallahu alayhi wasallam baabu saa'ati allati yustahabbu fiha al-qitaal mu ne haddathana Muhammad ibn Bashar mu ne nettal nañu suñu sëriñ di Muhammad ibn Bashar di kan Bundar Muhammad ibn Bashar ibn Usman ibn Dawud ibn Kaysan al-Abdi Abu Bakr al-Basri al-Hafiz siiwe woon ci Bundaar génn àddina la 252 sëriñ waa kutubu sitta rahmatullah alayhi qaala mu ne haddathana Mu'aaz ibn Hisham mu ne nettali Mu'aaz ibn Hisham di Mu'aaz ibn Hisham ibn Abi Abdillah Sumbur ad-Dastuwaa'i al-Basri Abu Abdillah al-Yamani rahimahullah génn àddina la 200 rahmatullah alayhi qaala mu ne haddathanii nettal ne man dong abi sama baay moom akthar an abiihi bari na lu mu jëlee ci baayam bi Hishaam ibn Abi Abdillah Sumbur ad-Dastawaa'i Abu Bakr al-Basri rahimahullah génn àddina la 154 ci wute bu ci am rahmatullah alayhi an Qataada ta mu jëlee Qataada ibn Di'aama ibn Qataada ibn Aziz ibn Amr ibn Rabi'a ibn Amr ibn al-Haarith ibn Saduus Abul Khattaab Sadusi yu al-Basri génn àddina lan rahmatullahi alayhi an an-Nu'man ibn Muqarrin moom moo ko jëlee ci an-Nu'man ibn Muqarrin rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a léegi laaj bi mooy eh eh eh attention nan la mën a jëlee ci an-Nu'man ibn Muqarrin <laughs> nga ne ma pourquoi laaj ma ne la parce que Qatada la 60 la gane àddina sawaay génn àdduna 117 alors que an-Nu'man ibn Muqarrin la 21 la génn àdduna ci jamonoy Seydina Umar ibn al-Khattab <laughs> kon xam nga bi am na ngandum rupture ah mais Qatada ci kan la jële lii muy wax hmm? moo tax imaamul imaam at-Tirmidhi te suuf bi mu indee xadis bi nii mu ne waqad ruwiya solo nañ nag al numan ibn Muqarrin bi isnaadin awsala min haadha wa a lam yudriku an-Nu'man ibn Muqarrin wa maata an-Nu'man mu wax li ñu wax léegi. mu ne nag <coughs> imaam at bi mu a xadis te mu ne waaye xadis bi solo nañ ko jëlee ko ci an-Nu'man ibn Muqarrin comme yoon Bukhari bi rahimahullah boobu moom wér na këcc te jokkaloo këne euh, bi ci sanad yoo xam ne nag moo gën a jokkaloo lii ah parce que Qataada jotewul an-Nu'man ibn Muqarrin parce que an-Nu'man ibn Muqarrin mu ngi génn àddina ci xilaafu Seydina Omar l'an vingt et alors que Qataada l'an soixante la gane àddina kon <laughs> loolu oh, leer na oh, voilà te daa desee dëgëra côté bii waaw ah, ma ghazawtu ma'a an-nabi sallallahu alayhi fa kaana idha tala'a al-fajr amsaka hatta tatlu'a ash-shams wa idha tanat qatala fa in intasaba an-nahaar amsaka hattaa tazuula ash-shams fa idhaa zaalat ash-shams qaatala hattaa al-'asr thumma amsaka hattaa yusalli al-'asr thumma yuqaatilu hattaa qaala wa kaana yuqaalu 'inda dhaalika tahiiju riyaahu an-nasri wa yad'u al-mu'minuuna li juushihim fii salaatihim voilà moom nii la ko ëndee la wax beneen bi nga xam ne noonu la ci teg voilà mu ne man de an-Nu'maan xare naag yonent bay saar saar nekkoon na nag bu fajar gi xaraan da daa téye hmm? Ah, doon loon xare day arrêté ba taxaw ba ni nga xam ne ci la jant bi di génne bu jant bi génnee nag moom la doon wax début jour bi fee journée bi mu daal di mooy awalul nahaar mu daal di xare waaye bu ñëwee nag ba nekk ci digg bi jant bi nekk ci digg njolloor mu daal di arrêté ba ni nga xam ne ci la jant bi di jénge muy waxtu tisbaar jot fa iza zalati shams xaatala mu daal di xare ba asr di dugg muy tàkkusaan ginnaaw gi mu dayali téye mooy arrêté hatta yusalli al-asr ba ni muy jullee tàkkusaan après thumma yuqaatil ginnaaw gi mu xare qaala wa kaana yu yuqaalu te doon nañ wax ne inda zalika ca foofee tahiiju riyaahu nasr ci lay yëngatoo li nga xam ne mooy ngelawu ngañaay yi wa yadul mu'minuuna li juyuushihim bu ko defee julli ñi jamono jooj ñu synchroniser di waxtu yoo xam dañ koy julli waxtu julli ñuy ñaanal euh, seen armée ci seen julli yi loolu lii la ko imaam euh, at-Tirmidhi indee fii après nag indi na ko nag ci loo xam ne mooy boo xam ne nag euh, bu bu bu jokkaloo comme bu imaamul Buxaari bi euh, après bi juste la ci teg mu ne haddathanaa al-Hasan ibn Ali al-Xallaal <laughs> mooy al-Hulwaani mi imaam kii doon wax keroog imaam Abu Daawuda euh, muy al-Hasan ibn Ali al-Hulwaani mooy al-Xallaal al-Makki rahimahullah génn àddina la deux cent quarante-deux ci wuute bu ci am rahmatullahi alayhi qaala haddathanaa Affaan ibn Muslim wal Hajjaj ibn Minhal mu ne Affan ibn Muslim ibn Abdillah Abu Uthman al-Bahili al-Basri as-Saffar al-Baghdadi yu génn àdduna dans deux cent vingt moom moo ko nettali ak beneen sëriñam daal al-Hajjaj ibn Minhal de Hajjaj ibn Minhal al-Anmati Abu Muhammad as-Sulami al-Attar al-Basri yu génn àdduna l'an deux cent seize rahmatullahi alayhi am ñu ne deux cent dix-sept mu ne ñoom ñëpp nee nañ haddathana Hammad ibn Salama gis nañ ko sànq ibn Dinar al-Basri rahimahullah qala haddathana Imran Abu Imran al-Jawni gis nañ ko sànq Alqama ibn Abdillah al-Muzani an Maqil ibn Yasar gis nga mu ngi noon mu jaar ci Maqil anna Umar ibn al-Khattab ba'atha Nu'man ibn Muqarrin ila al-Hurmuzan fa dhakara al-hadith gisoon nañ ko ci fële ci euh, hadith eh, sànq fële fa bi tuulihi ci guddaayam fa qala an-Nu'man ibn Muqarrin shahidtu radiyallahu anhu ma rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam fa kaana idaa lam yuqaatil awwala nahaari intazara hattaa tazuula ash-shams ash-shams wa tahab wa tahubba ar-riyaah wa yanzila an-nasr haadaa hadiithun hasanun sahiih wa Alqama ibn Abdillah wa akhuu Bakr ibn Abdillah al-Muzani al-Muzani rahimahullahu taala kon hadith baa ngi nii kon lëkka mooy eh, taxriij bi gisaal nañ kon <laughs> ci ban jamono la an Nu'man waxoon lii mooy jamonoy xare ba nga xam ne moom ci la génn àddina ci xilaafu Seydina Omar ibn al-Khattab la 21 euh, radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma léegi hadis bi ginnaaw lool suñu lëkkaale yoon suñu bunt bi mooy waxoon nañ la ko sànq ne la imaamul Bukhari euh, kii ni nga xamante ne da ngay gis ni nga xam ne bunt yi noonu la ko imaam Abu Dawud a tudde baabun fii ay waqtin yustahabbu liqaa buntu ci ban waxtu lañ soppu xare waaw loolu nga xam ne dañ ci xam mooy ngëneelu jihaad nag dafa am ay waxtu yoo xam ne ci la jihaad di dina approprié xare mooy jamono yi nga xam ne moom la yonent saa salaam doon dàkk eh, eh, te mooy ci xam ñun xamuñu dara waaw mooy soit day njaal biinu bëccëg bi moo taxoon keroog xaybar ba mu ñëwee daa xëy daa xëyu gaa yi <laughs> moo tax ba yahuud yi génnee yor seeni pikk di di dem ci seen tool yi rek ñëw rek gis armée bi gaa yi yoo yow dina Muhammadun ci ci ci ci ci njël gi sawaay fekk muy door a leer ñu génn rek daal di di dem ci seen tool yi gis gis arme bi ñu ne Muhammadun wallah Muhammadun wal xamis <laughs> ñii Muhammad a ngoogu kii de arme bi arme Muhammad la sallallahu alayhi wasallam tey rek ñu am problème ñun yahuudu Xaybar yi laay ndeke suñu kàccoorte gi tay mu tay mu jeex de <laughs> xanaa bu doon seen eh, eh, eh, seen lisaanu xaal bu dëggu lool la leen waroon a wax waaw waaw loolu la leen waroon a wax de waaw waaye mooy loolu <laughs> waaw <laughs> ay keroog loolu lañ doon wax comme ni ko Seydina Anas daal di nettalee lool gisoon nañ ko ci li nga xam ne mooy gazwatu Xaybar Muhammadu wallahi muhammadun wal xamiis waaw waaw wala kaana annabi sallallahu alayhi wa sallam idaa gazaa qawman lam yaghzu hatta yusbiha fa yanzura waaw ndax bu déggee nodd walla déet voilà léegi nag boobu la woon <laughs> léegi nag gaay ba ñu ko déggee ah gis sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa bu rëy bi ñu xam ne kii moom moom la waaw te comme que ñoom xam nañ tojaange yiñ defoon ñu commencé nag yuuxu nag daal di daw di di tasaaroo nag ci seen ci seen ci seen ci daal di fàq nag daal di daw yeneen saa sam ne allahu akbar allahu akbar xaribat xaybar inna ida nazalna bi saaxati qawmin fa saa sabaahu almundarin waaw <laughs> waaw allah allah waaw sayna anas nekk yeneen saa salaam te loolu muy saxiixayni xadiis boobu yeneen saa salaam bi gaa yi yahudi gisee ko rek daal di wax lool daal di fàq tasaaroo nag dem nag ci seen forteresse yi ngir daal di làqatu ji ak tamit fexe nuñ koy défendre yeneen saa salaam ne allahu akbar slogan baa ngoog yàlla kese moo màgg moo gën a màgg lépp xaribat xaybar xaybar daal dinay ràpp jeex na xawma ma ràpp na ci yahudi yi ñii moom nañ fi ne woon doonuñu ko fi nekkee te c'est ñun bu ñu wàccee ci ëpp tub ay nit ah aka ñaaw waayu xëyub ña nga xam ne ñoom lañ doon xupp laata boobu ñuy bañ waaw kon loolu nga xam ne ne saa saam waxtu yooyu la doon xaar mooy lool ñëw na ci xadiis yu bari yoo xam ne da koy wone muy waxtu yoo xam ne yu approprié la ak waxtu yi nga xamante ne nii jullit ñi radiyallahu taala anhum ci la ñuy ñaane muy wa julli jamonoy julli jax jamonoy nangu ñaan la voilà waaw mu ngi noonu wallahu taala alam kon loolu lu ama am solo la léegi al ah. imaamu an-Nawawi rahimahullah waaw ah, boo gisee riyaax mooy mooy mooy plurielu ngelaw yi nga xam ne dañuy indaale li nga xam ne mooy mooy mooy mooy ngañaay waaw waaw riyaax foo ko gisee ci alquran en général mooy eh, eh, ngelawu xéewal lay wax waaye riix moom bu nekkee singulier en général lu bol riixan sarsaran fii ayyaami nahsin fii ayyaami nahsat voilà mooy yañu sànni woon waa aat ah wa amma samudu fa uhliku bi taaghiyah wa amma aadun fa uhliku bi riihin sarsarin aatiya saxaraha alayhim sab'a layaalin wa thamaniyata ayyamin xusuuma mooy yooyu noonu mooy riix en général foo gise mu nekk benn ci alquran ngelawu mbugal la riyaax nag mooy yu bari yi nga xamante ne nii ñoom ñooy indi yi nga xam ne ñooy xéewal yi waaw mooy xéewal yi muy ngelawu xéewal yi eh? wallahu taala alam al imamu alhafidu nawawiyu rahimahullahu taala mu teg ci hadis trois cent cinquante et un hadis bon du ñu ci taxaw noonu parce que mo même bu dee ne du saxaaba bii moo ko andi woon mais li muy wax loolu de saa nekkoon loo xamante ni nii lañaa ñaa gisoon la ci jiitu comme ni nga xam ne imaamu Nawawi ci boppam eh, eh, eh, bi mu ko indee mbir mi dina dina clair te dina leer insha allahu tabaraka wa léegi kon mooy xadis mooy avant dernier xadis waaw waaw mooy affaire bi nañ ko jeexal tey mais après dernier bi moom fay da nga may muñal quoi <laughs> da nga may may nag ma daal di mën a noppaloo ji <laughs> waaw nañ ko jeexal tey ci dimanche bi nag waaye daal eh, insha allahu taala coono daa am <laughs> waaw kon léegi kon hadith bi nga xamante ne moom la ci al imaamu. al imaamu al uh, kii teg an-Nawawi rahimahullah mu ne wa mu mille trois cent cinquante et un wa an Abi Hurayrata radiyallahu ta'ala anhu annahu qaala anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qaala laa tamannaw liqaa'al aduww fa ida laqitumuhum fasbiru waaw mu ne muttafaqun alayhi kon mu indi xadis bi mu ne waan abi hurayrata dinañ la wax nag fan lañ gise woon xadis bu mel nii même bu deen du même saxaaba bi waaye même kàddu yi la rek mu ne waan abi hurayrata waaw am na ci riwaay yoo la tatamannaw liqaal adu wasalu llah alaafiya fa ida laqitumuhum fasbiru waalamu anna aljannata tahta dilali suyuf kon mu ngi noonee allah waaw kon mu ne wa an abi hurayra mu ngi jële bàyyi muus mu ndaw bi annahu qaal mu ne qaala wax na rasulullahi ndawal yàlla li de sallallahu alayhi wa sallama nee na laa naw am na laa tatamannaw man na laa tamannaw comme niñ la ko waxee léegi bu leen ma bët mukk liqaa al adu wi dajeeg seeni noonu bu leen toog naan yàlla yàlla nag ma boole noon yi yàlla yàlla nag ma boole ci xare boo xam ne eh loolu bu leen ko may bët de waaw fa ida laqitumuhum waaye nag bu yàlla defee na ngeen dajeeg ñoom nag ah bu boobaa nag fasbiru ah na muñ nag <laughs> bu leen ñàlli de <laughs> waaw illaa muta'ayyizan ila fiya Hmm? waaw lu dul nga nekk koo xamante ne nii yow dangay ngay dem di uti renfort wala ngay toxu ngir jóge fii dem feneen waaye bu ngeen dawee noo ah loolu day xaw a ñàng quoi waaw kon loolu lu ama am solo la <laughs> ngeen di changer position nan la ko waxe woon ca suuratul lan lanfaal waaw yéen ñi gëm yàlla bu ngeen dajeek eh, yéeféer yi ci toolu xare bu leen leen wan a gannaawa ah. képp koo xamante ne wan nga leen gannaaw moom bu boobaa yow di nga am ay bàkkaar bu rëy de waaw waaw xanaa mu nekk ngay ngay changer eh, position waaw mu ngi noonu wala nga dem uti jóge fii ndax fii bon approprié wul léegi ngay dem wala nga uti doole ngir ñëwaat waaw yoneen saa sam ne ana fi atu man maay eh, ñi nga xamante ne nii mooy ñi ñëw ñi ñi ñëw di làqu bépp ku way ngëm yàlla ngir ut si doole ngir mën a delluwaat voilà ah. léegi kon mu ne loolu fa ida laqitumuhum fasbiru na ngeen muñ mu ne hadis boobu rawahu soloo na ko muttafaqun alayhi al imam al bukhari imam muslim rahmatullah alayhima bokk nañ ko solo hadis bi gisuñu ko woon de waaye daa am hadis bu mu niroo woon te hadis bii war nañu wax hadis mille trois cent mooy mille trois cent kii vingt quatre bi daa niroog moom waaye ak cinquante trois naa la ko wax cinquante trois biñ ko gisee mais même bu reedu du même saxaaba bi dëgg la du même saxaaba bi waaye daanaka kàddu yi benn la muy xadiis ci chapitre trois lañ ko gisa woon baabu sabri buntu bay wax ci muñ mu ne woon waan abi ibrahim abdillah ibn awfa te imam muslim ñoom la dajalee noonu bi mu ko ndéej saxi bi radiyallahu taala anhu wa anna fi ba'di ayyaamihi allati laqiya fiha al-aduwwa intadhara hatta idha malat ash-shamsu qama fihim fa qala ya ayyuha an-nas la tatamannaw liqa'a al-aduwwi was'alu allaha al-'afiya fa idha laqitumuhum fasbiru wa'lamu anna al-jannata tahta dhilali as-suyuf thumma qama an-nabi sallallahu alayhi wa sallam allah qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam allahumma munzil al-kitab wa mujriya as-sahab wa hazima al-ahzab ihzimhum wansurna alayhim hadis bi déggoo ko fi fan yi mooy mille trois cent vingt quatre bi sa yaa nekk ci buntu bii nga xam ne moom lañaa nekk nekkaan yi waaw moo doon xadis mille trois cent vingt quatre ci baabu fadlil jihaad yi bi indi gisoon nañ ko foofu ne la xadis boobu nag romboon na waaw kay taxawoon nañ ci kon gis nga ci bunt bii ñu nekk rek taxaw nañ ci waaw buntu bii ñu nekk rek taxaw nañ ci léegi kon moo tax xadis sayna Abu Hurayra bii nga gis ne ñoo bokk li ñuy wax laa tatamannaw liqaal adu wasalullah al afiya la yokku te ñaan yàlla aafiya waaw mooy na leen jàmmal moo tax as-siddiqu <laughs> abu bakr radiyallahu taala anhu wa arda doon na wax li an u'afa fa ashkur ahabbu ilayya min an ubtala fa asbir <laughs> waaw ne man de ñu daal di may jàmmal borom bi jàmmal ma defal ma jàmm ci sama diineeg sama dund ba mën a jaamu yàlla ci jàmm di sant ma koy sant ci xéewal boobu mu ma defal moom moo laa gën a soppal fuuf mu may teg ay fitna di ma nattu may muñ waaw sayyidina ali ibn abi talib radiyallahu anhu doon wax naan laa tad'u ila al mubaraza fa idha du'ita fa ajib tunsar fa inna ad mu ne bul nekk mukk di woote naan waay waay biraas ji waa war a am koora koor ak noon yi di kii mu ne déet bul woote ci loolu de waaye bees la ci woowee nag wuyul boo ko defee yàlla dina la dimbali waaw waaw ndax kee mooy sàkku yow nga ñaan yàlla ci kaw ki nga xam ne moom mooy koo kee kon loolu mooy lan parce nit ki fi xolam tollu e, jamono jii moom la xam est-ce que bu ko yàlla tegee fitna dina ko attan jamono jooj fan la di toll lu ci xam te al qulubu bayna asbu'ayn min asaabi'ir rahman daa nekk ci diggante ñaari baaraami borom bi tabaaraka wa taala bu koy yëngale nu mu ko neex waaw aw kama qaala alayhi wassalam hadith sayyidina ummu salama radiyallahu taala anha wa ardaha kon loolu euh, moo Eh, nekk fi di mëbët waaye man jiyaat ji nangam ak nangam déet sawaay ñaanal yàlla alaafiya la yoneen saa salaam wax ci hadis Seydina Abu Ibrahim Abdullah ibn Abi Awfa léegi hadis ab eh, eh, Seydina Imam Abu Hurayra mooy njàngat yëpp mooy yi gisoon foofu te gisoon ko ci hadis bi ñu génnoon rek bu yàggul 1324 ci bunt bi moo tax taxawul ñu ciy taxawaat boo demee hadis ba nga xam ne moom lañ la wax 53 foofu it gisoon nañ ko fa léegi xanaa rek ñu def taxrij bi parce que hadith bi beneen la bokkul ak bële euh, bii bu Seydina wa mawlana euh, Abu Hurayra la léegi laaj bu njëkk bi kon dana muttafaqun alayhi est ce que ñoom ne déedéet seen sëriñ moo leen ci jiitoon daal imaamu Ahmad ibnu Muhammad ibnu Hanbal al imaamu al Bukhari rahimahullahu ta'ala kitaabul jihaad was siyar baabu laa tamannaw liqaa al aduw foofu mu ne wa qaala abu am abu amir mu abu amir nee na abdul malik ibn amr al qaysi ñi al aqadi al basri al makki génn àddina la rahmatullahi alayhi xam nga moom mi imaamul buxaari daal du koy jote voilà voilà <laughs> waaw waaw hein 204 li génn àddina imaamul buxaari 194 la gane àddina imaam muslim nag jokkale na xadiis bi comme niñ ko waxe san ak imaam an yi na ko na Ismaa'ili mi def tax rek bokk ci saxiix bi mu jaar ci euh, ay yoon yu bari ba ñëw ci euh, Abu Aamir al-Aqadi mu jaar noonu kon mu ngi noonu kon affaire bi kon jokkaloo na moo imaamul Buxaari bu nee xaala même bu dee kim naan xaala du koo xam ne comme jote la loolu wax du dëgër la boo ko seetee mu ne qaala abu amir mooy al-Aqadiyu rahimahullahu ta'ala qaala mu ne haddathana Mughira ibn Abdirrahman mu ne ki ñu nett mooy Mughira ibn Abdirrahman ibn Abdillah ibn Khalid ibn Hizam ibn Khuwaylid ibn Asan mbokk sayyidatu Khadija radiyallahu ta'ala anha wa ardaaha kañ la gën a addina kañ la génn addina hmm? gisuma ko thiqatun lahu gharaib ku dëgër la waaye ku am ay tumuranke la imam al-Hafiz ibn Hajar wax mu ne an abi Zinad mu jëla Abu Zinad Abdullah ibn Zakwan al-Qurashi Abu Abdurrahman al-Madani si yowoon ci Abu Zinadi rahimahullah génn àddina la 130 an al-A'raj mu jëlee tallale bu siiw bi Abu Zinad an al-A'raj an Abi Hurayra mu al-A'raj Abdurrahman ibn Hurmuz ibn Kaysan al-A'raj almadani ñi ne Abu Dawud ñi ne Abu Hazim ñi ne Abu Muhammad génn àddina la 117 rahmatullah alayhi an Abi Hurayrata mu jële ci al-Hafiz ad-Dawsi génn àddina li gën a dëgër la 59 ci xilaafa Sayyidina Muawiya radiyallahu anhuma an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam annahu qala la tamannaw liqa al-aduw fa idha laqitumuhum fasbiru voilà mooy mu ngi noonu waaw waaw nii la ko imaam al Bukhari indi kanta al imaamu muslim abul Husayn rahimahullah kitaabul jihaad wa siyar baabu karaahati tamanni liqaa al aduw mu ne haddasanaa al Hasan ibn Ali al Hulwaani kànk muñ gisoon mu jële ci moom Abu Daawuda <laughs> mu ngi nii seen sëriñ bi la sëriñ bu mag la ci ñoom mu ngi nii muy al Hasan ibn Ali al Hulwaani mooy al Xallaal al Makki si yowoon ci al Hulwaani rahimahullah Abu Ali ñi ne Abu Muhammad génn àddina deux cent 42 rahmatullah alayhi wa Abd ibn Humayd ak sama beneen sëriñ ma imam Muslim de Abd ibn Humayd ibn Nasr Abu Muhammad al-Kissi rahimahullah génn àddina la 249 rahmatullah alayhima qaala mu ne ñoom ñaar ñaar haddathana Abu Amir al-Aqadi gis nañ ko sànq moom la imamul Bukhari ne qaala Abu Amir Ah, anil Mughira gis nañ ko sànq mu ne wa huwa imam Muslim al Mughira mooy ibn Abdurrahman al-Hizami gis nañ ko sànq an Abi Zinad gis nañ ko sànq anil A'raj gis nañ ko sànq an Abi Hurayrata radiyallahu anhu gis nañ ko sànq anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qala la tamannaw liqa'a al-aduw fa idha laqitumuhum fasbiru kon hadis bi nii nii la ko al imamu Muslim daal di indi nga gis na hadis bi non seulement li taalim ak suñu buntu bi kon mooy yonent bari saa saab bi ñu xamal leen jullit bu mu toog di woo ak ay ci kawam ah borom bi nag nattuma déedéet loolu déedéet alhamdulilah dee leen ñaan yàlla al aafiya teg la ci condition yu baax mucc xel xol sécurité lépp loo koy jaamoo nekk ci ci ci ci ci ci ci ci jàmm loolu mooy xéewal gi yéen a rëy ñaan leen ko lool waaye bu yàlla defee nag ah xare am moom muy dogal lu ko neex bu boobaa ngeen dajeek seen noonu na ngeen muñ waaw kon di ñaan ah, jamonoy liqaa tamit dañ ko ciy jànge mooy bu ngeen di muñ noonu du ngeen muñ rek da di ñaanaale yàlla dimbali leen defal leen nga waaw te xarekat yi loo mën a xare xare sa waay saa sam nee na bul nekk naan na xare am na xare am waaw <laughs> mu ngi noonu ay way na xërëji ñu way eh, xërëji da awram way eh, nangam ak nangam déet sa xol stade yi nga jàpp ne yow da nga koo maîtriser sax waa attention de waaw attention de waaw bis boo la borom bi di nattu ah na nga def attention hmm. eh, mu ngi noonee wallahu taala alam kon leneen li nga xam ne moom lañ ci waroon a wax mooy gisoon nañ ko ci hadisu Seydina Abu Ibrahim biñ la wax radiyallahu taala anhu ibn abi awfa kon nag ci kaw noonu walillahil mooy ngëneelu jihaad lu mu màgg màgg màgg yoneen saa sam waxu la del taxaw naan yàlla woo na jihaad gi ñëw de ñaanal yàlla ala afiya la wax <laughs> voilà <laughs> voilà waaye nag bu yàlla defee nag ngeen daje nag ah bu boobaa ngeen muñ waaw mu ngi noonu kon nag ci kaw noonu ci lañuy yem léegi nag mu dese ñu dernier hadith mille trois cent cinquante deux boo xam ne insha allah bii di ñëw bu ko defee sax ñu tëjaale suñu chapitre bii nii duggaat ci beneen chapitre boo xam ne moom laal imam dindi kitaabul jihad kon nag ci kaw noonu foofu la ñaayem wallahu ta'ala وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون wasalaamun ala almursalin walhamdulillahi rabbil alamin